acuudu billahi min alsheytaan alrajim bismillahi arraxmani irraxim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala aalihi wa saxbihi wa man waalaah amma bacdu fa yaquulu allahu tabaaraka wa tacaala fi suurati almaa'ida bacda acuudu billahi min alsheytaan alrajim kon ñu ñëw fi ñu yemoon ba léegi ci juróom benneelu laaya bi nekk ci laayatul wudu di laayatu tayammum kon ñu ngi woon tamit ci parti tiim bi nga xam ne moo ñu ci moo ci mujj woon léegi nag gisoon nañ ci jataay bii ñu weesu fi ñu jeexale woon mooy est-ce que lan lañuy tiime est-ce que lépp lu jóg ci kaw suuf si suuf seeg xeer yi nga xam ne dañoo cosaanoo comme xeeru dund yeeg xeer yi nga xam ne dañoo roche yooyu ñu ne la woon a ah kay yooyu yëpp man nañ cee li li nga xam ne mooy daal di euh, <clears throat> tiime li nga xamante ne loolu mooy li gën a dëgër comme li nga xamante ne nii noonule la nekk li nga xamante ne mooy xeer sew yi nga xam ne ci suuf si la jógee yooyu yëpp mën nañ cee tiime comme li nga xam ne moom la nekk mazhabu al imaamu abu hanifa ak al imaamu malik alayhima ridwanul malikil kon mu ngi noonu le léegi nag mu desoon waxu Shafi'i yi Hanabila yi rahmatullahi alayhim ñu ne noo turaab kese la mën a doon mooy suuf soo xam ne day am poussière alhamdulilah pënd ñu ngi ko tegoon ci xadis biñ la doon wax mais joxuñu ko woon firi ndax suñu waxtu moo ñu dawoon muy xadis bi nekk Seydina mu imaamu muslim rahmatullahi alayhi nga xamante ne nii foofu dane wa ju'ilat liyal ardu masjida wa turbatuha lana wala liya wala lana tahura dañ maa defal suuf pàkk suuf si mooy mu nekk sama masjid foo xam ne su sujoodukaay la moo tax ba mu waxoon ne fay ayyuma rajulin min ummati adrakathu salaa falyusal fépp foo xamante ne képp koo xamante ne nii mooy sama xeet wi képp koo xamante ne nii góor gu ne mooy góor nag waxuñ góor mii masculin mooy nit ku képp jullit fu jullit jote moom man nga faa jullee foofale léegi nag ci xadis boobu mu ne dañ maa defal suuf si ndax lool bokk na ci jagle yi ko boroom di defal moom alayhi salaatu wassalaam moo nga xam ne julliwaay la moo xam ne sujootukaay wa ju'ilat liyal ardu kon masjida wa ne wa turbatuha ñu defal ma pak bakkum mooy mooy suuf si nga xamante ne nii moom day am poussière lanaa tahura mu nekk loo xam ne ab lu ñu mën a laab loola bu ñu amatul ndox mooy man cee laabe ñu ne loolu mooy dafa dafa particularisé li yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ne ci xadiis bi nga xamante ne nii moo nekk ci saxiixayni bim naan wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura di muy wax ci yi nga xam ne jagle yu ko yonent suñu boroom defal par rapport ak yeneen yonent yi fi jaaroon wassalaam mu yum ko defal te defalu leen ko mu ne te defal nañ ma suuf si mu nekk loo xam ne sujoodukaay waaye wa tahuraak loo xam ne dañu ciy mën a laableer mooy doon nañ ci ñun ci xeet bi kese lañ mën a defi tiim léegi nag loolu nag ñoom ñu ne loolu da ko loolu dafa joyaloon dafa généraloon li ko particularisé mooy wa turbatuha bii kon loolu dañuy xam ne kon nekkul suuf noonu kese ak liy nekk ci kaw noonu léegi nag mais loolu ginu la dëgër moo tax waa jumhur wale xanafiya xanaa ak shafi ak maliki yi rahmatullah alayhim ne dhikru ba'd ah, ah, afraadil umumi laa yuxassisuha laa yuxassisu ne tudd lenn ci loo xamante ne nii benn parti ci lu général loolu daal di koy particulariser mooy tudd turba bi tudd li nga xam ne suuf si am poussière loolu noonu tekkiwul ne mooy lool ci lool kese la këne xeer wi wala xeer yu sew yi wala roche yi wala li nga xam ne li nga xam ne ab dër la ak yooyu yoo xam ne mooy comme yu ma yoo xam ne même bu amul poussière loolu yépp loolu dañuy xam ne loolu loolu tekkiwul na ci lool rek la yem affaire baa ngoog waxoon nañu nan la ñuy tiime léegi nag am na beneen masala boo xam ne ku mel ni Seydina Omar ak Seydina Ibn Abbas non Ibn Mas'ud radiyallahu anhu waa dañ ko doon bañ jëm mujj gi bu mooy dañ ko doon bañ am na nag ñu ne ñoom génnaan nañ ci loolu kër même doon nañ ko nettali ku mel ni Seydina Ibrahim an-Naxa'i rahmatullahi alayhim ndax li leen mooy ki nga xam ne dafa am janaaba est-ce que kooku moom dina dina dina dina mën a te amul ndox est-ce que mën naa tiim ñoom dañ doon lool waaye am nañu ne jógewaat na delluwaat nañ ci wax jooju que ne loolu mën naa nekk kay waaw wow moo tax alquran li mu wax dafa leer falam tajidu ma a yii yëpp mooy aw jaa ahadun minkum min alghaa'iti aw laamastumun nisaa wala wala ngeen jote jigéen ñi waaw mooy du laal bi kese wala ndax bu dee ñi ci dégg laal mooy sa njàpp toj wala loolu la waaye aw laamastum loolu ku mel ni ñoom boroom xam-xam yu bari comme Mawlana Ibn Abbas dañ ne loolu kinaaya la li ci suñu boroom jublu mooy jimaa mooy li nga xam ne sëy comme ñu ko waxe woon radiyallahu anhu xadiis bi ñu la waxoon sànq Seydina Imraan ibn Husayn waa ji nga xam ne dane woon moom dañoo newoon ci voyage jóge woon ci benn xare moom mu toogoon fële julliwul yonente mi aleye sat salaam naan ko yaa fulaan yow xanaa lan moo tax julliwoom nit ñi ndax doo julli mu ne si asaabat nii janaaba wala ma janaaba moo a dal taw ndox yonente mi aleye sat ne ko alayka bis sa'id maa ngi lay dénk pàkk pour kiiwal ne ko tiim ci ne ko day ci tiim loolu la doon wax naan ak as-sa'idu tayyib li nga xam ne pàkk bu teey mooy tahurul mu'min mooy laabluwaayu boroo ji ngëm ngëm yàlla ji maalam yajidil ma fekk trouvéwul ndox même ashra sinin même bu dee dafa mat dix ans na koy utiliser fa ida wajadal ma waaye nag bu trouvé ndox nag fal yattaqillah na ragal yàlla ndax miin tiim ba dem ba bëgg bon bëgg lu yomb loolu day tax nga naan ngay taafantaloo yooyu kese ñu ne déedéet fal yattaqillah na ragal yàlla wal yumissabihi basharata na ko laalal yaramam ndox ma kon mu ngi noonu kon nag loolu la loolu mu yóbbu ci leneen noonu dañ ko dara na fàtte na dañu bëgg a tënk bu baax mooy halil tayammum mu aw mubih est-ce que tayammum mooy bu ma léegi bu ma tiimee d'accord nañ léegi kon man bu ma tiimee est-ce que tiim gi day yëkkati ko kese ma mën a def ma mooy daf ñay permettre rek ma mën a def jaamu yàlla ga ma a def loolu ku mel ne xanafi yi rahmatullah dañ ne yëkkati kay mooy ku tiim fii mu ne sa toj gi deñ na mooy kon yi nga xam ne yow boo amee lapp yi nga man a def yi da nga koy def léegi nag ku mel ni maliki yi ak bu li nga xam ne shafi'i yi hanabila yi en tout cas lépp ci ñoom rahmatullah alayhim dañ ne non day permettre kese mooy da lay permettre da koy mooy moom se temporaire voilà c'est temporaire affaire da lay permettre nga def loolu boo ko defee pare mooy dem <laughs> wuute la boo xam ne bu siiw la am ci mbooloo boroom xam-xam yi ñu jàppale xanafiya yi ñeneen ñi jàppale waa jumhur rahmatullah alayhim kon nag ci kaw noonu kon insha allahu taala am na sûrement yu ñu fàtte nee nañu yem noonu ngir bañ ak guddal daal kon nag daal walillahi alhamdu wal minna lool daal lañ bëggoon a gis ci li nga xam ne moo jëmoon ci tiim ak wudu ak li nga xam ne al njàpp ak masu alal xuffayn suñu boroom nag tabaraka wa bi mu waxee lii yépp mu ne kon maa yuridullah ne borom bi de nammul ali yaj'ala mu def aleykum ci seen kaw min xarajin ci benn xat-xat walakin waaye li am ba des yuridu li mu namm dëgg-dëgg ci yéen mooy li yutahhirakum mooy mu laabal leen wa li yutimma ni'matahu aleykum waaye mu matal xéewalam gu màgg gi seen kaw yéen xummatu seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam la'allakum bu ko defee tashkuruna ngeen koy gindi sant loolu moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam gis nañu la nga xam ne mooy xadiis seydina uthman bi nga xam ne gisoon nañ ko surtout gisoon ko gisati ko bi ñuy gis ci wàllu naka la ñuy sifatu wudu ni nga xam ne noon la ñuy jàppe mooy bi Seydina Humran mawla Uthman radiyallahu anhuma daal di soloo loolu jële ko ci sangam Seydina Uthman bu doon wane ni yonent bi alayhi salatu wasalaam doon jàppee bam jàppee ba pare dane ra'aytu rasulallah comme ni ñu ko tudde woon man de gis naa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam moom de jàpp na nahwa hada lu mel ni sama njàpp gi faq léegi nag ginnaaw gi lan la ci teg Seydina Usmaan mu ne ginnaaw gi yonent mi alayhi salaatu wasalaam dane man tawaddaa mithla wudu'i hada wa thumma salla rak'atayni lam yuhaddith bihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dambihi aw kama qaala sallallahu alayhi wa sallam mu ne képp koo xam ne ci yéen dafa jàpp lu mel ni sama njàpp lii ginnaaw bi mu julli ñaari rakka yoo xamante ne waxtaanu ceeg boppam jëlul di dem ba marché muusante ci biir julli ji dem Wall Street dem New York dem Canada dem Australie dem marché muusante waaye demit fa nga xam ne mooy marché Ocass déedéet moom daal mooy def na li nga xam ne nekk ci julli ji daal di xam ne boroomam la jàmmaar lool moom lay teel kooku bu pare ghufira lahu jéggal nañ ko maa dama li nga xam ne moo jiitu woon min dhanbihi ci ay ñaawteefam ak i bàkkaaram ñaari laaye ñaari rakka yooyu la ñuy woowee laa mooy rakatay tey yi ñaar yi mooy bu nit ki jàppee ba pare julli ñaari rakka yooyu nga xam ne naa naafila lay doon loolu lañuy tudde ñaari rakk sant yàlla yi nga xam ne moom la tëje nii ne la àllakum bi mu leen waxee ni ñuy laabloo laabee yooyu yëpp mu ne nag léegi la àllakum bu ko defee taskuru na ngeen gin koo sant moo tax mu nekk loo xam ne lu ñu yoonal la nit ki bu jàppee mu julli ñaari rakka yoo xamante ne muy nii aaye muy rakatay shukri comme ni nga xamante ne nii noonu la ko sayidina wa mawlana sayiduna bilal naam comme <laughs> ni sayidina omar radiyallahu doon wax naan eh, abu bakr sayiduna antaka sayyidana mu ne sayyidina abu bakar radiyallahu anhu bi mu nekkee xalifa loolu la doon wax sayyidina omar naan abu bakar de ah mooy suñu sang ataqa moom de moo libéré sayyidana moo libéré suñu beneen sang bi de di bilal radiyallahu taala anhum wa ardaahum kon moom comme ni mu ko doon defee ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko waa bilal yow nan nga ma jiite àjjana ndax damaa dégg sa tànk yi booy dox noonu sa ñaari teppi teppi tànk yi laa dama dugg àjjana dégg sa ñaari teppi tepp tànk yi sama kanam mu ne ko lan ban jëf ju gën yaakaar lu ngay def mu ne ko ah man de xalaatuma len lu may def lu dul ne fu ma jàppee daal dinaa julli ñaari rakka wala dinaa julli masha allah lu borom bi dogal ma julli ko lool dinaa ko def saa bu ma dojalee damay jàpp bu ma jàppee dinaa def lool yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko kon loolu la loolu mooy rakkaatay shukri di sant sa borom kese waaw nga xam ne ngir moom kese kon loolu nañu ko roy te tamit na nekk sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam te moo tax suñu boroom ne ginnaaw bi ñu wanee li ñu te laab loolu yépp mu ne kon ngir laabal ñu waaye matal xéewalam yi ci suñu kaw waaye ngir ñu koy sant te lool mooy jaamu yàlla ji weeru koor waxoon nañ la ba ko jeexalee ca shahru ramadan ca suuratul baqara dana ngir ngeen sant naka noonu moom la wax fii moom la wax ci yu bari wallahu taala alam kon nag ci kaw nii jeexal nañ ci loolu bii di ñëw nag ñu jàll nag ci saar bi li ñu tegal li laala juróom ñaareel bi ah wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina